أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه mbokk yi ñu ngi sant suñ borom subhaanahu wa taala di julli di salmal ci suñ yenent Muhammad alayhi salaatu wassalaam di ñaan yàlla suñ borom mu dolli ko defal jàmm ak xéewal ak barke moom ak i saxaabaam ak mboolem ku toppoon jubam ba keroog yawmal xiyaama di taxaw dellu siwaat nañ ci suñu téere bi di 40 conseil yoo xam ne li ko taxa jukk mooy baaxal kër ab boroom xam-xam buñuy woowee Muhammad Saleh Al Munajjid moo ko bind yàlla na ko yàlla sàmm kon niñ ko baaxoo defee rek li may wax saa bu demee ba dagg wala déggatu leen rek ngeen def màndarga bi wane na déggatu leen yëkkati seen loxo wala yu ni mel ñi ngi ci septième conseil bi juróom ñaareelu conseil bi eh, ci lañ nekkoon mi ngi ci page page 32 page 32 ci lañ nekk kon concept tay bi mooy muwaasalatu qiraatu suratil baqara fil bayti li tardi sheytaani minhu mooy continuer di jàng suratul baqara ci kër gi ngir mëna dàq seytaane yaw per de fami bi yaw boroom kër gi fexeel ba xir di saxo di jàng suratul baqara ci kër gi ndaxte looloy tax seytaane juge fi mu ne wa fi hada iddatu axaadis mu ne loolu kat ay xadis yu bari ñëw na ci minha bokk na ci an abi hurayra jële nañ ci abi hurayra anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal abu hurayra nee na yenente bi alayhi salatu salaam wax na ne laa tajcalu buyutakum maqaabir bu leen def seen kër yi muy nekk ay bàmmeel seen kër yi bu leen ko def mu doon ay bàmmeel inna sheytaana yanfiru min albayti alladi tuqra'u fihi suratul baqara sheytaane kat dafay daw kër gi nga xam ne dañ fay jàng suratul baqara kër gi nga xam ne dañ fay jàng suratul baqara sheytaane da koy daw seetlu ngeen fi yonent bi di waxe dana bu leen def seen kër yi ay bàmmeel loolu lim lay junj mooy seen kër yi bu leen ko jox atte bi ngeen di jox bàmmeel ndaxte bàmmeel dañ fa tere ku fay jàng alxuraan ak di fa def ay jaamu yàlla léegi nag bu dee sa kër wala sa néeg doo fa def dara ci xeetu jaamu yàlla mel na ne jox nga ko atte bi nga waroon a jox bàmmeel mu daal ne seytaane kat dafay daw kër goo xam ne dañ fay jàng suratul baqara kër goo xam ne dañ fay jàng suratul baqara seytaane dafay daw kër gu mel noon te seytaane kenn ku ci nekk loolu nga bëgg na mu daw la mu daw sori la ba nga mën a am jàmm ba nga mën a jaamu sa borom comme niñ la ko digalee wa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yenent bi alayhi salatu salaam wax ci beneen xadis mu ne iqra'u suratul baqara jàng leen suratul baqara fii buyutikum ci seen biir kër yi mu ne fa inna sheytaana sheytaane kat laa yadxulu baytan yuqra'u fihi suratul baqara sheytaane kat du du dugg kër goo xam ne dañ fay jàng suratul baqara sheytaane kat li muy saay saay ka dëng bandi lépp de kër goo xam ne dañ fay jàng suratul baqara moom du ko jege foofu moom du ko jege moom da koy sori mu ne wa an fadlil aayatayn al axiratayn minha mu ne ñëw na ab texte ñëw na di wax ci ñaari aaya yi xam ne moo mujj ci a baqara te mooy a rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal ba saar ba jeex mu ne ab texte ñëw na ci jóge ci yenente bi alayhi salaatu wasalaam yenente bi ne inna allaha yàlla kat kataba kitaaban bind na ab téere qabla an yaxluqa as-samawati wal ard lu jiitu muy bind a ak suuf bi alfay aam ci ñaari ak suuf ci ñaari junni at dafa bind ab téere wa huwa inda al te booba ma nga ci aras mu ne wa annahu anzala minhu aayatayni suñ boroom wàccee na minhu mu bàyyikoo ci téere boobu noonu aayatayni ñaari aaya yoo xam ne moo tëj suratul baqara mu ne wala yuqra'aani fi daarin thalaatha layaal fa yaqribuha sheytaan mone ñaari aay yooyu noonu nga xam ne moo mujj ci suratul baqara duñ ko jàng ci benn kër ba pare seytaane di jege kër googu mooy amana rasulu ba mu jeex mu ne loolu kat duñ ko jàng ci benn ci benn kër ba pare seytaane di jege kër googu noonu di fa ñu ko déedéet moom sàllaawu moom yooyu buñ ko jàngee ci ab kër rek day daw rek fëx xool ni muy soree boobu kër li mbokk jullit bi boo ko déggee am na lum lay junj buñ la ko waxee buñ la ko waxul mooy lan fexeel ba say doom jàng alquranul karim fexeel biir kër gi mu am ñu mokkal alquranul karim fexeel biir kër gi ñu miin alquranul karim nekk fa gàcce la ci kërub jullit nga fay wër ku mokkal gis fa kenn kenn kenn kenn kenn mokkalu fa te kenn awu fa tamit yoonu mokkal mais bu amee ku mokkalul xam naa nag war naa am ñu am projet mokkal ndax yii boo amul ku la ko jàngal ci biir kër gi nooy def nekk fa di xooleek di wëreek wala doo ko sax jàng far nit joxul doomam dugalul doomam fenn mu fay jàng lu gën alxuraanul karim kon yóbbul say doom yóbbul waa kër gi yombalal leen lu jëm ci wàllum jàng alxuraanul karim loolooy waral bu ko defee sunna si nga mën koo jëfee comme niñ la ko digalee borom téere bi laaj nañ ko ci beneen barab boo xam ne nekkul ci téere bi laaj nañ ko ndax ba euh, baqara bi ndax dañ koy jàng ci kaw wala dañ koy jàng ci suuf mu daal ne amul benn problème mën nga koo jàng ci suuf bala neexee euh, surtout bu dee boo ko jàngee ci kaw mën ngay euh, déranger ay nit naka noonu tamit nee na mënees na koo jàng lu benn fan maanaam tey jii boo jàngee ba son nga ba ba suba nga continuer ba keroog muy jeex maanaam lim la bëgg wax rek mooy nekkul charte nga jàng ko ci bis bi ba mu jeex boo ko jàngee ci bis bi jeex alhamdulilah boo ko mënul tamit mu ne mënees na koo dagg-daggee. ne tamit nekkul charte tamit benn nit dong jàng ko mu ne nekkul charte benn nit dong jàng ko bu la neexee mën ngaa tàmbali tey nga suba nga wax keneen yeggali naka noonu mu nekkul charte donte bo ko benn nit defee ba mu jeex moo gën. Euh, waaye mu ne buñ ko seddowee tamit mu ne loolu dara nekku ci boroom xam-xam bu mag bu naan Muhammad ibn Salih al Usaymin dañ ko laaj ne ko ah, ndax manees ndax manees naa teg ci kër gi ab kaset boo xam ne kay jàng ca kaset ba suratul baqara lay jàng bu ko defee loolu remplacé jàng bi ñu waroon a jàng suratul baqara Muhammad ibn Salih al Usaymin daal ne déedéet mu ne loolu noonu taxul yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax jàngaloo biñ la jàngaloo ba kara fi ngir seytaane mën a daw ngir seytaane mën a sori kër gi mu ne loolu noonu tegtalewul ne mën a mën ngaa teg sab kaset wala nga teg ab audio boo xam ne loolu la ciy jàng mu ne déedéet mu joxe ci misaal mu ne mi ngi mel ne rek ay nit yu daje war a xutba ajjuma ni ne nañ teg benn xutba rek bu ko defee loolu doy ñu mu ne déedéet mu buñ demee ba kër gi amul kenn ko fa mën a ku mën a jàng sootul baqara amu fa nga ne amu fa mu ne kon bu ko defee mënees naa teg loolee mu remplacer te kenn mënu koo jàng ci kër gi amuñ pexe loolu rek lañ mën mu ne kon bu boobaa euh, mën nañ koo def way la saa am na ku ko mën a def ci kër gi rek loolu mooy li nga xam ne mooy gën loolu mooy li nga xam ne moom lañ santaane kon li ma doon wax léegi gën naa feddali ko fexe ba kër gi am ñoo xam ne danañ mën a taxaw sunna soosu fexe ba kër gi am ñoo xam ne danañ mën a jàng suratul baqara wax bi yenent bi alayhi salaatu wasalaam wax na tamit seytaane dafay daw kër goo xam ne dañ fay jàng suratul baqara borom xam-xam yi nee nañ yenent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax kër ndaxte kër mooy fi doomu aadama di ëpp lu nekk fi doomu aadama di ëpp lu muy nekk wa illa kër ak otoom ak ba muy liggéey yooyu noonu yépp jàng ba suratul baqara day baax ngir seytaane mën a sori ab barab yooyu mbokk jullit ñi am na ñaari bind yoo xam ne des na ko jëlee ci concept tey bi bi ci njëkk mooy ngëneel gu suratul baqara am suratul baqara ngëneel koo xam ne am na ko te alxuraan lépp am ngëneel waaye nag ci biir dafay am yenn natt yoo xam ne tamit day amaat beneen ngëneel suratul baqara ngëneel gu mu am yonent bi wax ci beneen xadis ne suratul baqara jàmbar du ko mokkal Eh, walay yastati'uha albatala albatala borom xam-xam yi am nañu ko tekkee njibarkat nee nañ njibarkat mënu ko mokkal am nañu ko tekkee ku tayel ne ku tayel mënu ko mënu ko mënu ko mokkal suratul baqara moom du saaru wu ndaw moom tax nga nga xam ko te mokkal ko moo tax dañuy nettali sa nee na Umar ibn al-Khattab bis ba mu ko mokkalee dafa rendi gileem ndax kontaan sant ko suñ borom kon ngëneel gu suratul baqara am daal bokk na ci li nga xam ne dañ koy jàngat ci conseil tay bi moo tax maa ngi conseil euh, mbokk yi di leen proposer suratul kafe bi ngi jàng guddi gi bu yàlla dogalee mu jeex ak jàmm alhamdulilah buñ ci mënee teg suratul baqara wax dëgg fa yàlla luy am solo lay doon ñaareelu ñaareelu conseil bi ñaareelu jàngat ki ngi ka jàngat fii mooy seytaane li ko mën a dawloo li ko mën a dàq mooy jàng suratul baqara ak i askar ak yi nga xam ne moo sax ci sharia gis nga ay tappale ca jëlewu fi seytaane de kër goo gis nit ñi ami rab kii di daanu fii kii di kii fële kii di yooxu kër gi waa dëkk bi kër gi yépp ami rab nga yaakaar ne li nga koy faje mooy dem seeti seetkat bi nekk ci koñ beeg wala dem ci bàyyi di mu jox la ab wëñëg nga dem ci kee mu jox la ab lonkalak nga dem ci kee mu jox la saafara bu ñuy sangoo ci kër gi loolu loolu dàqul seytaane de loolu dàqul seytaane de seytaane li yeneen bi alayhi salaam wax ne moo koy dàq yooyu koy dàq yooyu dàq daanaka yooyu sax boo koy def sa muy dem ci ay seetkat ak ay mu jox la fas jox la bitel yooyu day gën a tax seytaane riigu ci kër gi yooyu mooy gën a tax mu kontaan gën a mën a riigu ci kër gi euh, sans da koy wax mu ne mu ne mu ne mu ne bu dee bu dee ay bandi dañoo dëkk ak yow ci koñ bi au lieu que nga dem police boole leen police ñëw wu jël si leen mais nga naan da nga leen neexal di leen tibbale kii añak di leen xelil ataayaak pour bëgg ni jubóog yow mën faa nekk mu ne loolu mooy kër gi ami jinne ami seytaane au lieu nga dem jàngi suratul baqara au lieu que nga def askaar yi sax ci charian waaye naan da nga fay sotti ay tuur rek da fay lonkal ay béjjee nag pour di leen neexal pour ni mën laa bàyyi mu ne loolu day gën a tax ni riigu ci kër gi day gën a tax ni gën faa mën toog li nga xam ne mooy jëlee seytaane li nga xam ne mooy takk seytaane li xam ne mooy tax seytaane daw sori sa kër yii nii la yii yonent bi alayhi salaatu salaam wax suratul baqara ak askar yi xam ne moo sax sharia moo tax kër goo gis mu ami rab nit ñay daanu kii ba bëkk miir kii di def nangam jànguñ suratul baqara wala jànguñ ko nañ ko war a jànge fonkuñ seen askar ay xasiida yi keneen leen topp di ko jàng suba ngoon guddeeg bëccëg ay musique la ñuy dundalee seen xol ci yooyu lañ topp rek yooyu lañ topp wala kër goo xam ne ñaari bat ñett ña ngay jàppante jigéen ñaa ngay xeex xale yaa ngay xeex borom kër gaa ngay jàppante kenn ndaxte li ko waral mooy seytaane dafa riigu ci kër gi yi waroon a dàq seytaane sàmmante ko kon conseil tey bi mooy loolu mooy yow père famille bi yow borom kër bi sa xool dappatool di jàng suratul baqara ci kër gi ndax seytaane mën a daw mën nañoo taxaw foofu allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين